baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wala tankixu almushrikaati xatta yummin wala amatun muminatun xayrun min mushrikatin walaw acjabatkum wala tunkixu almushrikiina xatta yuminuu wala cabdun muminun xayrun min mushrikin walaw acjabakum ulaa'ika yad'uuna ila nnaari wallahu yad'uu ila aljannati walmaghfirati biidnihi wa yubayyinu aayaatihi linnaasi la'allahum yatadhakkaruun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala yowaj laaya bi nga xamante ne ni mooy ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak benn mu ne walaa tankixu fii nag mu ngi ñëw nag di wax yi nga xamante ne comme yi ñu gisoon ca suuratul nisaa yoo xamante ne nii boroom bi tabaaraka wa daf ko doon tere ci li nga xamante ne nii mooy ci wàllu yi nga xam ne moom leen war a denc moom lañ mën a denc loolu nag kon nag loolu lay wax fii nag mu ne kon moom borom bi tabaaraka wa mu ne walaa tankixul mushriki mal mushrikaati xatta yumin mu ne bu leen denc mukk mukk mukk mukk bu leen denc de al mushrikaati ñi nga xamante ne nii ñooy <coughs> ñooy yéefér yi yu jigéen yi ñi nga xam ne bokkaalekat lañu ñooñu bu leen leen denc de hatta yumin hatta yu min yumin ba nga xam ne ci lañuy ñuy gëm fekk dugguñ ci l'islam rek ñooñu moom bu leen leen denc voilà lii nii par exemple ku mel ni mawlaana abdallah ibni abbaasin radiyallahu taala wax da doon wax ne lii nii ci kii la wàcc ci ki nga xamante ne mooy marsad ibn abi marsad radiyallahu taala anhuma mooy ne moom mooy da doon dem fële Quraysh quoi <coughs> ab saxaaba la woon <coughs> boo xam ne aliyewu Seydina Hamza la woon ibn abdil muttalibi radiyallahu taala anhuma léegi nag da doon jóge fa biñ Makka de Medina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam da ñëw foofule léegi nag da di ñëw Quraysh jullit na nga xam ne mënuñu woon a gàddaay ndax waa Quraysh ñoo leen jàppoon foofule mu dem nag di leen libeere day dem fexe ci guddi yi la doon ñëw dem ba jóge Medina ba Makka ngir xool nag ki nit ko fa mu dëkk mu daal di fexe fañ ko denc mu daal di dem yeewi ko daal di gaaw ak moom ci guddi gi daal di ñibbi si wàll Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi nag bi nga xam ne benn bés mu daal di dem fa nga xam ne mooy Quraysh daam fa demee nag fekk mu ngi <coughs> mooy pleine lune dafa amoon weer wi daa nekkoon weer wu mat léegi daal bi muy dox noon ndax da doon nëbbatu léegi bi muy dox noonu ci guddi gi rek ci la ko benn femme daal di gis daal boo xam ne moom nag jaaykatu boppam da doon jaay boppam muy anaq moom anaq la tuddoon léegi nag mu ne ko waaw kii lu ma marsad kii ma gis ci lëndëm gi nii muy muy jàll kee nee marsad ndax <laughs> da koo xamoon ah léegi nag mu ne ko waaw mu ne ko nag man la de mu ne ko léegi ah martat ne ko kaay waay te nañ ko doon defal rek ca jaahiliya mooy ñëwal passé man de boo moment daal mooy daal ñu daal di ko ciy nekkal comme ñoom nañ doon def rek laata l'islam di ñëw voilà mu ne ko wayow mu ne ko yow ana xanaa xamoo ne l'islam dafa tere lii xanaa xamoon ne li may woo naan ma ñëw joteek yow ci lu ci ci fii nii mais xanaa xamoo ne l'islam dafa dafa dox sama digganteeg loolu daf koo xaraamal léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu la wax léegi nag rek léegi nag rek ndaw si yuuxu quoi <laughs> yuuxu waa Makka ne leen gaa yi marsada ngii de rek marsad ne fees daal di xam na ne tey rek la ko waa Quraysh tey bés buñ ko jàppee tey lañ koy faat faat bu metti daggaate ko léegi nag mu ne fees en tout cas daal ci gàttal fexe daal bu rëcc ba daal di agsi fi nga xamante ne nii mooy eh, ka nga xam ñëw Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam bi mu agsee nag mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ma takk kii muy anaq léegi nag suñu boroom ci la wàccee laay bi ne wala tankihu da ngal la bu leen takk de al mushrikaat ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi yu jigéen ñi hatta yu'min lu dul ñu gëm fekk gëmuñu moom fii mu ne ab ate moom jullit manu koo takk waaye fii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne yii sax yahuud yi juif yi juif yi ak yi mooy juif yi jigéen yi ak chrétiens yi ñoom ñépp ci lañu woon waaye laaya bi nga xam ne moo ko leeralaat gisoon nañu ko bi nga xam ne ci la suñu boroom tabaraka wa taala doon leeral ne gaa yi ne ñoom ñoom seen mooy waaxlul kitaab seen ñam daal dina leen dagan ak seen soxna yi mooy seen jigéen ñi dagan nañ leen waaye ak seen ñam yi ñu ne loolu moo ci génne ñi nga xam ne mooy waa ahlul kitaab sinon ñoom ñépp mushrikaat yi moom ñii ñoom ñépp la woon voilà kon nag mu ne bu leen leen takk de xatta lu dul ñu min ñoom ñu gëm wala amatun te li nga xamante ne nii mooy kii boo xamante ne nii muy jigéen boo xamante ne nii mu'mina boo xam ne dafa gëm borom bi tabaaraka wa taala moo gën min mushrika denc ko moo gën fuuf min mushrikatin ci ab ate wala bokkaalekat walaw anjabatkum même bu dee ne jigéen ñoo ñële ci ate yeeg ñi nga xam ne gëmuñu dara wala ñuy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala ñoo ñële même bu dee ne ñoom daal dinañ leen di yéem seen taar même loolu sax lu man di demee takk ab jaam bu jigéen sax moo ko gën fuuf ñu ne wala tunkihu tanak bu leen may seen soxna bu leen jël seen jigéen ñi di leen may al xam ne ñooy bokkaalekat yu góor yi lii moo tax mooy jullit bu jigéen ab chrétien manu koo takk ab juif manu koo takk waaye ab animiste ak athée loolu manu koo takk ay mooy monsieur le maréchal ak yooyu yëpp bu gëmul daal nekkul jullit kooku moom ak lu mu bari alal alal alal du alal yi ngeen di xool ni ngeen di xool mooy ndax gëm naam gëmul mu ne kooku kon bu leen walaatum walaa tunkixu yéen ñi nga xam ne yéenay wali yu yéenay maye seen doom yeeg ñooñu ak seen soxna yi ak si seen jigéen ñi bu leen maye bu leen takkal mukk al mushrikiina may ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yu góor yi seen doom yi xattaa yuminu wala ñi nga xam ne yéen a yor seen mbir xattaa lu dul ñoom ñu góor ñoo ñële di mushrikuuna yoo yu yuminu ñu daal di gëm wala abdun te na ngeen xam ne ab jaam boo xamante ne nii mu'minun bu gëm borom bi tabaraka wa taala xayrun moo gën min mushrikin moo gën fuuf ab bokkaalekat bu góor walaw ajabakum même bu nee mooy yow nga naan bon mais que sawaay c'est un playboy quoi sawaay xanaa xamoo ne mooy mooy ki nga xam ne mooy mooy l'homme le plus élégant moom sax lañu ko fal nee nañ moom moo gën a ci li nga xam ne mooy monde bi suñu boroom ne déedéet ak lu mu gën a <laughs> élégance lan loolu du ci dara walaw ajabakum ab jaam bu góor moo gën ab yéefér waaye même bu dee ne daal dina <laughs> leen yéen ulaayika mu ne gaa yoo yële yad'una ila an-nar yi ñoom dañuy woote jëme safara wallahu taborom bi tabaraka wa taala yad'u woowe jëme ilal jannati ci aljana wal ak njéggalam gu yaatu gi bi idnihi ci li nga xam ne mooy ndigalam ak li nga xamante ne mooy coobareem ci la ko nit ñi di wuyoo te ci la ñuy amee loolu le mooy lan mooy ne gis nga fii ab yéefér moom nu man di mel nu mën a bare bari la alal ni mu bari la bari la rek ma ne jaam boo xam ne dafa gëm borom bi tabaraka wa la même bu dee du tous benn migrant la boo xam ne yéen gëm yéen jàppalu ngeen ko dara foo ngeen ni kii tekkiwul dara ma ne moo gën ki nga xamante ne ab yéefér la walaw kaana président nem bu doon ab président la bu nekkub yéefér kooku gaa yi bu ko gën fuuf jaam bee ko gën mu ne ñoom ci safara lañu jëm fa la ñuy woote jëme seen lépp mooy yàlla la seen jëf ak seen wax ak seeni loaaw ak seen yépp woote mooy ci safara la jëme te borom bi moom li muy woote mooy li nga xamante ne nii mooy ci <laughs> aljana ak li nga xamante ne nii mooy njéggalam gu màgg gi kon nag affaire baa ngi noonu daal mbir yi kenn mënu ko de dugal rek